ay way mu ne wa qul lil mu'minin wax wal wa qul lil wa qul lil mu'minaat te nga wax way ngëm yàlla yu jigéen ñi yaghdudna nañuy sadd min absaarihinna ñoom itam seen gët yi c'est pas affaire boobu affaire u jigéen góor ñu bari dañoo foog ne ñoom kiy attiré jigéen ñi kese la non non wax nii borom bi di wax naan li mu wax góor ñi ne yeneen saa saa wax ko góor ñi da ko yow wax ko wax ko yeneen saa salaam lii sa mission la man maa la ko wax yow sa borom maa la ne wax le góor way gëm yàlla yu góor yi waaye ak way gëm yàlla yu jigéen ñi li mu wax ñee moom la wax wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna mu tollo qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum waaw kon loolu ku jàpp ne bon moo am na góor ñoom ne ñu sàggan waaw foo leen fekk voilà ñu ngi ci salle d'entraînement yi wala plage wala nangam wala ci parc yi uti doole ba kii jàpp ci weñ yi yëkkati ba am yenn genre forme yi di sol ay biceps kese ay kii ay ay yu seere waaw ay ay seen ay ay u daanaka loo xamante ne ay booy doole nañ doon wax xam naa loolu sàppi na ngeen seet man bon jàppuma yooyu yu seere yooyu nga xamante ne forme am ay génn ci biti tànk yi noonu mu sol loo xam ne ab flottant wala yu mel noonu ah, waaw man nag damaa xaw a yem seet quoi mooy yu gàtt yooyu rek wala la bu gàttul waaye bu sëggee gannaaw gi seen yooyu kii mais loolu day atti loolu muy def noonu yooyu muy wane mais day attiré yenn jigéen ñi ah comme ni comme yenn jigéen ñu sàggane ni ñuy attiré yenn góor ñi voilà. mooy man nga leen fit da ngeen di ci loolu bu bul jàpp ne loolu affaire bi benn sens kese la c'est dans les deux sens sinon borom bi doonuloo wax ñaari côté yëpp la même chose léegi nag mu yokkal jigéen ñi parce que ñoom mbir mi mbir mi mbir mi mbir mi ci côté boobu li ci gën a ci ñoom la nekk waaw mooy li gën a dangereux li gën a attirant ci ñoom la nekk moo tax mu tegal leen ci wala yubdiina zinatahunna illa ma dhahara minha mooy xam nga góor ñi leen leen wax qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ñaari mbir la leen sant sadd seenoo xef wattu seen pëy kantaa jigéen ñi déglu yaghudna min absarihinna nañu sadd wu xef wa na képp ku jigéen it góor gëla sa borom booleel na la doy la ko yàlla jox na la doy jël sa bët yi daaj ko ci sa xarit yu jigéen yi nga xamante ne ñoom seen jëkkër seen poche bokkul ak sa poche yu jëkkër nga bëgg loolu tamit problème lay doon waaye bii surtout ci wàllu liy attiré njaaloo moo tax mu ne wayahfazna furujahunna ñu naan déet mu teg ci beneen ñetteel wala yubdiina te bu ñuy wone di def l'exhibitionnisme na seenu taar waaw illaa ma zahara minha lu ci feeñ waaw xar kanam gi doy na tenq yi doy na jeex na looloo ci feeñ waaw jeex na tànk yi bokku ci waaw mu tegaat ci wal yadribna bi xumurihinna ngir wan seen dënd yi waaw ndax loolu borom bee mi bind alaa yàlla lan xalaq moom kan moo gën a xam yàlla ki bind mooy góor ñu bari seen procès seen faiblesse c'est foofu waaw waaw bari na góor ñu bari bu ñuy xool jigéen côté boobu la ñuy njëkk a xool ndax moom la ñuy gën a gis moo njëkk a feeñ waaw moo tax xam nga kaab loo xam ne dafa kaab mooy lu cube loo xam ne dafa mel ni cube mooy day génn kaaba <laughs> al kawaa'id ndax lan seen dënn yi ni muy jóge noonu xam nga góor dënnam du mel noonu parce que mooy seen ween yi ni muy gën génne ba léegi nag imaginer borom bi moo tax mu ne loolu wal yadribna bi xumurihinna na juyubihinna nañuy sàdd wàcce seen muuraay ni na wàcc ba ci seen dënn yi loolu lay wax ndax poche yi ñoom dañ ko doon def ci dënn yi voilà pas ñun fiñ ko xame léegi ci wet gi ci dënn yi waaw kay moo tax mu ne nañ ko wàcce foofu ba pare mu teg ci beneen wala yubdiina zinatahunna illaa te bu ñu wane seenu taar loolu lii lépp mu adressé ko jigéen ñi parce que foofu la danger bi gën a nekk moo tax borom bi gin koo sàmmloo boppam gin koo laaj muy gën toppatoo ak colam ak colkoon waaw gën koo demandé mu gën a muur ay awram gën a muur ci yaramam lu ëpp lu góor gi muur parce moom li nekk ci moom moo gën a attirant que li nekk ci góor gi même bu dee góor gi day attiré comme liñ la wax léegi mais moom fa la làmbaay gën a ñaawe Iblis nag bi mu xamee loolu xam na ko bu baax ci la ne fekk lii moom non programme bi boroom bi wax moom suuratul nuur moom non lii buñ ko doxalee buñ koy doxal man sama projet di yàqu ay vingt-neuf ba ay trente et un non non trente trente ba trente et un non koo doxal bés bu ñu ko doxalee man Iblis lépp lu ma bëgg a def du man a du du sotti waaw waaw léegi ni de def day fexe yooyu yépp mu mu daal di koy wax def le contraire dugal ko nag ci benn moo buñ naan la liberté de la femme waaw liberté de s'habiller comme elle veut liberté de d'avoir euh, ci possession euh, euh, ci kooram lu ko neex soxlawul kenn di ko wax te gaay nan lay solo te day dañuy kàcc ñoom ñoo koy wax li muy solo yow boo nee ndaw si du muuru non voile c'est interdit voile intégral c'est léegi lu mooy loolu man mooy kan wax naa la li ngay solo sol jot sax même bu muuruwul nii gars yi dañuy leen di xaw a gêner quoi moo tax seet dañ naan la voilà code vestimentaire màngam te code vestimentaire bu pour jigéen du jot xoolal ñi koy def yépp ci entreprise yi wala ci yi nga xamante ne ay euh, ci Europe ak yooyu ci nga xam nañ naan ay administration bi wala ay accueil fi ñuy accueillir que ça soit hôtel yi wala feneen ak feneen kon vestimentaire bi ñuy appliquer amul dara lu ci jot bal nu mu gën a gàtt gën a baax parce que xam ne la lool mooy gën a attirer góor ñi xam ne bu ñu rombee ne hôtel yu bari nii bu ñu xawee yër ci vitre gis koo xamante ne ah kee de waaw c'est de scientifique la loolu rek jar nañu ñëw luyee foofu ñu ñoom ñu <laughs> jël foofu <laughs> waaw ah loolu la gaa yi xam moo tax seetlu ak yu bari ñoom lañ fay def waaw bu góor moom bareetu <laughs> waaw <laughs> waaw loolu nag bu ñëwee lu ne lu lu mu gën a ñaawe mu solo parfum bu gën a a attirer waate ñu solo ñu def ko loo xamante ne parfum nëg la loolu loolu ci biti la léegi iblis ay waxam ay gaayam ñu def loolu dóor ko ci luwaay yooyu di tere yi yàlla digle waaye nag le ne nag li nga xam ne mooy li iblis ak i mbokkam daal di kii looloo baax moo tax lii nekk xadis bu rëy boo xam ne yeneen tubaab yi saa saa moo jël engagement ni képp koo xam ne wattul nga ma li nekk sa diggante ŋaam yi muy salaam nañ ak li nekk sa diggante tànk yi muy jigéen gi sa pëy wala yow góor gi sa pëy képp ku ma régler ku moo xam ne garantie nga bali yàlla xaraamal doo ko ci def man yonent bi alay maa la garantie àjjana waaw mais. dañoo am dut ci garantie yonent saa saa Allahu akbar barki rasulillahi laa wax barki yàlla barki yàlla laa wax rasulillahi mooy garantie ñu nekk fi di kii di di di di di am dut ci garantie bi rasulillahi sallallahu alayhi wa waaw waaw nga waxoon na képp koo xamante ne nii euh, dangaa Euh, bàyyi euh, xuloo waaw même bu dee yaa am digg yow kooku garantil naa la àjjana waaw même bu dee yaa am digg nga bàyyi xuloo man yeneen sa saa maa lay garantir kër ci àjjana waaw fii mu ne képp ku ma garantil képp ku ma euh, wattul li nekk sa diggante lamne sa diggante ñaan yi muy sa lamne waaw ba yiñ fi wax sànk ba léegi nga moytu ko waaye sa pëy ba yiñ fi wax lu mooy yiñ fi wax léegi sànk ba léegi nga daal di koy moytu mooy ne yow maa la garantil li nga xamante ne mooy aljana ana za'imun bi baytin fi rabati fi rabati aljanna liman taraka al-miraa wa in kaana muhiqqan waaw gisoon nañu xadis 630 xadis Seydina Abu Umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu te zaim zaim mooy damin ad-damin ad-damin mooy ki nga xam ne moo garanti waaw ci diggu àjjana képp koo xamante ne bàyyi nga xuloo bàyyi nga li nga xamante ne mooy ay werante même bu dee wa bi baytin fi wasati al janna liman taraka al waaye ci diggu àjjana maa la fa garantil kër kër képp koo xam ne bàyyi nga nar te yàlla tax waaw wa in kaana maaliha même bu dee ne ab humoriste la même bu dee da ngaa nekk koo xam da ngay fo doo fooy fen wax lu amul déedéet ndax yàlla ba bëgg ko waaye garantil naa kër fii a'lal janna liman hasuna xuluqu ki nga xam ne ay jikkoom dañoo taaru rafet fa gën a man maa la ko garanti ndax dañoo am shakk ci domaanu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ki waxoon ki waxoon lool moo wax <laughs> te bii mu ngi sax imaamul Buxaari rahimahullah bali al imaamu Abu Daawuda as-Sijizi moo ko solo woon rahimahullahu taala bi al imaam Abu Abdillah al akbar ku ko def yonent saa salaam moo la garanti waxoon nañ la imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu da koo soloo ci beneen terme te moo ñuy indi li imaam at-Tirmidhi doon wax ngir ñu bañ ko fàtte bala ñu ko fàtte <laughs> waaw sànq sama xel ngi ci doon génn al imaam at-Tirmidhi rahimahullah mooy Salama Abu Hazim bi muy wax Salamatu ibn Dinar ngir nga bi bi soloo xadiis bi mooy al mu lay wax ne nag bu ko jaawaleek beneen Abu Hazim bi nga xam ne moom Salman la tudd Abu Hazim ko fii la mawla Azza al-Ashja'iyya voilà kooku kuufi la bokku la kian ah. génn àddina vers les les années cent moom côté yooyu la génn àddina alors que Abu Hazim bii moom c'est vers les années cent trente la génn àddina année cent trente-trois al imaamu Tirmidhi rahimahullah bi mu ëndee xadiis sayna Sahl ibn Sa'd bii ñu nekk ci terme man yatawakkal lii maa bayna lahyayhi wa maa bayna rijlayhi atawakkal lahu al waaw mooy am man képp koo xam ne moo ma garantie fàggul ma waaral ma li nekk diggante ñaari ngaamam yi muy làmmiñam ah wa maa bayna rijlayhi ah te tamit ak li nekk diggante ñaari tànkam kooku dinaa ko garantir àjjana mu ne mu teg ci xadiis bu Seydina Abu Hurayra mu ne xaddasana Abu Sa'id al-Ashaj <laughs> moom ñu koy gis bariwul de sëriñu ba kutubu sitt Abdullah ibn Sa'id ibn Husayn al-Kindi Abu Sa'id al-Ashaj al-Kufi mufassir bu mag bi xaafis bi borom téere yu bari rahimahullahu ta'ala génn ànd la deux cent <laughs> moom mii sëriñ waa kutubu sitta la waaw rahmatullahi alayhi al-Ashajj rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abu Khalid al-Ahmar mu ne nettal nañ Abu Khalid al-Ahmar di Sulaymaan ibn Hayyan al-Azdi al-Kufi wal-Ja'fari gane àddina 114 génn àddina 190 am nañu ne 189 wallahu ta'ala a'lam an Ibn Ajlan moo ko jëlee ci Abdullah ibn Ajlan di Muhammad ibn Ajlan al-Qurashi wa Abu Abdillah almadaniyu rahimahullahu taala am nañu ne 149 rahmatullah alayhi abu hazim bii nag bokkul ak mu jële ci abu hazim an abi xam nga abu hazim bale ku jële kan la jële woon sahl ibn sa'd abu hazim bii ku mu jële ci abu hurayra kii nag mooy kuufi bi kii du madani parce que nit mën na leen jaawale xam nga tem sax nga ne mais attends parce que est sax li gënoon a mooy du abu abu hazim usine bi nekk Médina parce que Abu Hurayra Médina la dëkkoon quand waaw waa kii nii kon est kon du Abu Hazim bi ñu ne la déet attention de récursio laa wax waaw du mooma ah, bokkuñu de waaw bokkuñu ki jële ci Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi hmm? moom bokkul ak kii waaw Allahu akbar waaw waaw moom mii xam nga euh, Sahl ibn Sa'd Medina la newoon Euh, mooy ko mooy saxaaba bi mujjee génn àddina medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu loolu la boroom euh, taarixul islam daal imaamu az-Zahabi rahmatullah alayhi daal di wax hmm? euh, léegi kon moom Abu Haazim Abu Haazim bi imaamu jëli ci Abu Hurayra moom mooy Salmaan Abu Haazim al-Ashja'i al-Kuufi génn àddina ci vers année yi an abi hurayrata moom mii moo magoon jëlëj saydna abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaal mu alhafidu dawsi génn na la cinquante-neuf radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man waqaahu allahu sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi daxala aljanna voilà <laughs> mu ne man képp koo xam ne waqaahu allah borom bi daal dina lay fegal protégé na la aar na la maa bayna lahyayhi li nekk diggante ñaari Euh, euh, euh, yi muy sàqamee ñaari yax yooyee nga xam ne ci la bëñ yi di sax foofee diggante wa bay na bayna rijlayhi ak li nga xam ne mbonu li nekk diggante ñaari tànkam te mooy ca poot ya ca kaw mooy pëyam kooku képp koo xam ne borom bi jàppe na lay jàppale tawfiixal la ba nga man koo mu waaral la ko ba doo ci def lu dul lu ko soog lu ko neex looy amal ngërëmam kooku day dugg àjjana ci saa si imam at-Tirmidhi mu ne nag Abu Hazim alladhi rawa an Abi Hurayra ismuhu Salmaanu mawla Azzata al-Ashja'i wa huwa Kufi wa Abu Hazim alladhi rawa an Sahl ibn Sa'd huwa Abu Hazim az-Zahid madani wa ismuhu Salamatu ibn Dinar wa hadha hadithun hasanun gharib al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi Hmm? moom mii nag mu mu mu leeral fii benn mbir ne nag attention de ne Abu Hazim bii jëli ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moom Salman kërum Salman la Mawla Azza al ay wax nañ la ko sànq ki ne woon jaatigéem mooy benn jigéen bu ñu naan Azza bokkoon ci waa Ashja' tribu bi boo bokk ci waa Ghatafan ndax Ashja' benn néeg la ci Ghatafan mu ne wa huwa te moom kuufi moom Salman moom kuufi la Abu Hazim boobu mooy kii wa Abu Hazim alladhi rawa an Sahl mooy xadis yu njëkkandi muy Sahl ibn Sa'd mu ne kanta kooku wa Abu Hazim az-Zahidul Madani mooy dëddukatu addina bu mag bi Madani la mooy Medina la dëkkoon bokkul ak kële mu ne turam wasmuhu suram mooy Salamatu ibnu Dinar mooy Salama ibnu Dinar mu ne wa hada te lii xadisun xadis la hasanun gharib kon imam abu da ki abu hurayra man waqaahu llahu sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi la ko ëndee daxala aljanna kon gis nga hadis baa ngi noonu hadis bu rëy la waaw hadis bu rëy la woo xamante ne nii an naja an naja ah, dëgg-dëgg mucc mooy lii waaw mooy lii boo ko defee ku yàlla tawfiixal lii jox na la alxayra kulla alxayra kullah waaw waaw alxayra kullah kon loolu lu am am solo Allahu akbar oh <laughs> loolu kon muy xadiis boo xam ne bu gàtt la nii ci ay kàddu waaye bu rëy la nga gis yoneen saa salaam leneen luñ ciy jànge mooy lëkkaale d'abord ak bunt bi mooy hifdul lisaan tahrimul ghiba wal amru bi hifdil lisaan côté boobu ba léegi ci lañ nekk moom la imaam njëkke mooy xam nga buntu bi wax buntu xaraamal jëw ak digle guñ dégg ngay ah wattu sa làmmeñ ñu ngi ci wattu làmmeñ waaw ba léegi mooy képp koo xam ne garanti nga wattu nga li nekk que ne doo teg mukk ci lu xaraam ak lu ñu sit rawati nag lu ñu lu lu xaram li nekk sa làmmiñ kooku borom bi yeneen sa salaam moo lay garantir àjjana kon mooy yow boo wattoo sa làmmiñ am nga da ngir yàlla waaw kooku yow moo doo ko wattu rek parce que bon man nag je suis quelqu'un d'intègre quoi mooy yëf yi daa laaj lan daa laaj yéene ndax innamal a'malu binniyat waaw parce que waa ji nga xam ne daa bàyyi daa bàyyi mbir ngir yàlla bokkul ak ki ko bàyyi pour leneen ah am na koo xam ne fii ma li ko teree wax lu ñaaw mooy daa am ku fi nekk kooku yàlla taxul bu waa ji dem muy jaar ku gini ñaaw moom waaw <laughs> ah, wala demoon na bay jëw rek benn waaye ak si moo xam ne waaw eh. mais kooku bu waaji dem mooy tàmbali kooku suuraalewul yàlla ci mbir yi alors que daal laaj li nga xamante ne mooy yéene ah moo tax yonent saa salaam ne man yado man léegi te lépp lu yonent saa salaam lu mu ne def ko ngir man loolu mooy daa laaj yéene boo ko defoon ngir moom nag am na ñoo xam ne yat manuuna lisaano waaye li li li li li leneen ah <laughs> waaw mooy li Abu Sufyaan waxoon Ibn Harb sayyidu Bani Kinaana <laughs> nga ne Abu Sufyaan ah, wala sa waay wala ah, waayoo ku baax <laughs> amin saxaaba la radiyallahu anhu yaramalat <laughs> mooy ne Abu Sufyaan ne woon Ibn Harb ne keroog bi yoneen saa sam yónnee lettre yi fële ca Kisra no ak Kisra ak ah, Qaysar léegi fekk ñoom ñu demoon euh, Jérusalem quoi biladu Sham doon commerce fekk Hiraql newoon côté yooyu après bi mu jotee lettre bi mu ne dem leen ngeen woowal ngeen seetal ma ci marché bi comme que doon ñëw xasa di commerce ak yooyu seetal leen ma ñoo xamante ne ci ki ma bind lettre bi ca arab yi foofu lañ jóge léegi gaa yi dem génn ñu gis ci marché bi say arab fekk ñoom Abu Sufyan la <laughs> Abu Sufyan a benn karabaanu Quraysh ñun di leen Abu Sufyan keroog bi ko Hiraql di laaj laaj yi da ne ko da koy laaj am ñoo xam ne gars yi au préalable da leen a tas leen def ko ci am ne bu waxee lu dul dëgg rek après ngeen wax ma ko Abu Sufyaan bokk na ci laaj yi ñu ko doon laaj keroog te boobu yéeféet la woon boobu ñu ngi ci accordu Xudaybiya yi quoi rompre bu ñu ko woon ñoom euh, kii ne euh, am na luñ ko laaj mu naan keroog euh, accords yi ci la ko laajoon est ce que am ngeen ay accords mu ne ko waaw xamuñu nag lu ci lu mu ci def yàgg mu ne ko waxuma la lool est ce que da koo tray wala mu ne ko déedéet mu naan foofu laa manoon a jaar ci dara waaye bu ma bañul woon sama gannaaw ñu ne man ñuy coxale ne man Abu Sufyaan te yii fir la woona ah. mas naa wax lu amul konoonte kon keroog dinaa wax lu amul ngir yàq mbiru Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> wax lu amul du pour yàlla ah, ah non pour sa réputation ginnaawam waaw léegi nag bu dee nit ki da koo def ngir yàlla ngir yonentam alayhi salaam waaye loolu mu sàmmoo wante ci loolu tamit bu udaate ci loolu loolu mën naa nekk waaw loolu mën naa dugg tabaan waaye pas mu nekk aslu cosaan bi parce que bu boobaa mooy yàlla new ci yonent saa salaam taxul yàlla taxul yonent saa salaam taxul alors que yonent saa salaam man yadu man lii waaw am na ñoo ne dañ naan man moom sama bokk bon ay gor pire garmi pire. ñun yu salte te xool Hind tamit voilà beneen côté bi mooy côté sëy gi loolu <laughs> Hind soxna Abu Sufyan nañ agsi foofu comme que maa ngi ci kër <laughs> Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu Hind Hind keroog suuratul Mumtahana moom la doon wax bi nga xamante ne nii ci lay agsi eh, di jaayante yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent di jaayante ñoom quoi ñoom jigéen ñi yaa ayyuha nnabiyu idaa jaa'aka almu'minaatu yubaayi'naka alaa an laa yushrikna billaahi shay'an alaa an laa yushrikna billaahi shay'an wa laa yasriqna wa laa yazniina wa laa yaqtulna awlaadahunna wa laa ya'tiina bi buhtaan wala yaatiina bi buhtaanin yaftariinahu bayna aydiihinna wa arjulihinna wala ya'siinaka fii ma'ruufin fabaayi'hunna fabaayi'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafuurun rahiim ayooyu yéen saa sam bi mu ko doon appliqué borom bi naan ko ca jeexitalu ay douze jeexitalu suuratul mumtahana wala naa yow yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee way ngëm yàlla yu jigéen ñi dañ laa dikkal di la jaayante jaayante la ñoom ala allah yushrikna billahi shay'a point yii moom nañ ci appuyer bu baax kene doom duñu bokkaale ñoom jigéen ñi yàlla dara dara dara dara yonent saa salaam sayyidatu Hind jigéen ñi ak dana ah waaye yonent salaam waaw jaayante nañ lool wala yasriqna duñu sàcc boobu yi dinañ ci ñëw fii ci bunt bii di wax affaire u jëw yooyu dinañ ci ñëw imaam dina indi xadiisu hind bi waaw mooy bii nettali mbiram bi muy mooy xew-xew bii ñuy wax dinañ ci ñëw insha allahu taala léegi wala yaqtulna awlaadahunna waaw wala yaznina wala yaznina wala yaznina waaw te duñu njaaloo hind ne ah njaaloo yeneen saa sa mooy yeneen saa sa wax rek mu daal di wax <laughs> am lu benn commentaire bu mu teg mu ne yeneen saa salaam wala yazni na du ñu njaaloo mu na njaaloo moom loolu gor ni na njaaloo yeneen saa salaam gor moom affaire gor la doon wax quoi parce que ñoom bañ nee jaahiliya loolu lañ doon xool mooy ñi ci du loon njaaloo affaire yooyu la ay gor on est des gor waaw nous sommes des gor voilà nous sommes des gor <laughs> waaw mais loolu yow boo ko tegee ci loolu mooy jaamoo mooy yow dafa ngir yàlla yow go dafa ngir yàlla déedéet xadiisu bind génd bi mooy chapitre deux cent euh, cinquante six baabu maa yu baaxu minal ghibati foofu lay ñëwee waaw mooy xadiis xew-xew bi euh, fala fa lay ñëwee euh, moom xadiis boobu dina ñëw foofu insha allahu taala xadiis sayyidatu Aisha la voilà après mooy côté wala ya wala yasriqna wala yaznina ak yooyu kon wala yaznina moom mu ne ndax góor dina mooy am na ñoo xam ne mais du ñuy jullit mais manoo fexe bañ jaaloo ah ah non ñoo xam ne moom ils sont ñoom parce que fu ñu ko teg mooy yooyu c'est sale parce que ñooñ seen fitra complètement moo yàquwul ci ñoom waaw parce que am na ñoo xam ne du ñuy jullit mais seen fitra complètement yàquwul attention mooy am na parce que mooy li yeneen saa sam na wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq wala saalihal axlaaq dañ maa yebal ngir ma mottali teddaa ngay jikko yi teddaa ngay jikko yooyu raaful woon complètement nekkul woon dafa jeex nee na dama ñëw ngir mottali waaw kon mooy amoon na fi gars yi am na ñoo xam ne dañu garder loolu waaw moo tax gars yooyu arab yi dañ doon nekk ay yéeféer yéeféer par exemple buñ la joxoon sa kàddu dañ ko doon sàmm ñi ëpp ci ñoom quoi moo tax gis nga keroog bi yeneen saa sam bi gàddaay bi mu ko waxee ba muy sal Suraaqata <laughs> maalaqa bi shaydamihi laajal Suraaqa la mu la mu la mu daj ci fasam wadoo tànke doon suuf ci suuf si keroog bi nga xam ne ci lay jéem a dab yoneen saa salaam bi mu nee di gàddaa yi mais keroog yoneen saa salaam bi mu ko joxee bi mu ko nee waa léegi xam naa ne yow la Muhammad léegi euh, dama lay ñaan rek nga ñaan yàlla mu génn ma ci lii sama fas wi ma rëcc waaye léegi dinaa nekk ca yoon wa képp ku nar a jaar fii ma ne la ma dévier leen pourtant gëmul woon yoneen saa salaam da d'ailleurs ko bëggoon a ñëw indiwaat ko am sans gëléem waaye lam waxoon noonu la def waaw waaw léeg-léeg nag ñu trahiroon comme li waa sulhul Hudaybiya def même bu nee ne du waa Quraysh yëpp ko def ñëpp ñëpp ñëpp ci waaye mooy lu ñëpp bokk ñace bokk surtout kilifa yi daal di koy trahir mooy sa engage tout le monde ah voilà kon loolu euh, mooy il faut mbir yi kon mu nekk loo xam ne danga koy def ngir yàlla quoi ñoo tax man yado man lii euh, saa sam leeral ke ne loolu daa laa waaw mais boo ko defee parce que man fa ma jógee loolu ma sola dal kenn ci suñu famille imaginez je serai le premier à forniquer ah non non bon loolu moom daanaka xarwa ma ko gënal wane yow premièrement ni ngay waxe rek du waxu diine ay xarwa ma ko gënal jullit bu xam dina wax xaru ak lu la mën a dal ci àddina bi loo mën a def ci lu xaram xaru daa nekk li nga xam ne mooy euh, solution bi alors que yeneen saa saa ne képp koo xam dafa naan poson ngir dee yow noonu nga koy continuer di naan noonu noonu nga koy continuer kooku moo nar a metti ak ak ak su lépp ma metti bardo xam metti na lépp metti na ba yowmal xiyaam nga nekk di def lool kon loolu sa façon waxin boobu rek mooy xam ne yow mii defoo ngir yàlla waaw ay fi ñu bokk ñun ñun ñëpp ñu xame ci kii loolu mooy bu dee yàlla ba pare nga xool nag euh, mooy yi waxoon bu dee yàlla tax jàngale beneen saa salaama tax lim jàngale léegi nag nga dugalaale ci loolu man naa duggaale yeneen yi day duggaale yu baax yooyu waaw kay kon loolu euh, ci kaw noonu kon nañu yem nii ci xadiis bu ama am solo bi euh, yal nañu borom bi may ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wattu li nga xam ne mooy c'est li nekk seen diggante ngaam yi muy seen làmmeñ waaw yooyu nag euh, làmmeñ nag boo ko bëggee wat mooy fépp foo xamante ne da ngay lien yalay yóbbu ci nga bari wax ak di dugg ci lu sa yoon newul ngay bax yow bu dee xam nga ne groupe sàngam bu ma fa demee ñoom daanaka tout le temps même bu dee dañu naan yoo ko diine après la ñuy wax mais daanaka ci jëw rek lañ def waaw bu ñu waxalee dëgg moom ñoo dañuy jëwa jëwa jëw ba nice après na gaa yi léegi nag ay wala ñu jàng mooy nga xaar yow heure ba nga xam ne ci dañuy jàng xam nga ne ñoom noonu la yow bàyyil ba côté ba nga xam ne jàpp nga ne heure bi waaw te buñ ñëwee commencé buñ bon nga xaw jóg ne bon xam naa bu bu ngeen tàmbali maa ngi kii damay kii ci biti rek daa am lu may liggéenti waaw bu entre nga dem boo dee da waxtaan ak koo xam ne téléphone nga def ko walla nga jël sa sa jukki wala sa kii alquran téléphone di jàng wala def leneen en tout cas nga bañ a toog ak ñoom ci loolu waaw hatta yaxuudu fi hadithin ghayri waaw ba keroog ñuy xuus ci beneen hadis beneen nettali boo xam ne ay waxtaan yoo xam ne mooy yooyu il faut mais tamit bëgg curiosité nekk koo xam ne da ngay dañ kumpa lu nekk nga gis ko lu nekk nga xool ko lépp luy jaar ci téléphone yi nga war a xam lépp lépp lu waay génne lu waay publier nga xam ko loolu téye sa làmmiñ c'est très difficile foo nekk mooy boo seetaan bu pare boo xool ba pare foog nga commentaire yi war a ñëw te léeg-léeg mooy information la yoo xam ne trier ko léegi nag yaa ngi wax ci deru ñoo xam ne ñenn ñi moom xaw ma noo leen di gisee ba leen di jéggalu <laughs> waaw xaw ma noo leen di gisee ba di leen jéggalu yaa ngi leen di jëw te kooku yow amoo mooy possibilité gis ko c'est infime waaw yaa ngi wax ci deram lu dul noonu ci lan parce que benn article bu benn journal wax waaw te waxo borom bi waxoon yaa ayyuhal ladina amanu in jaakum fasiqun bi nabay fatabayyanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal bu leen ab kàccoor indilee li nga xam ne mooy xabaar na ngeen leerlu leerlu woore nga loolu boo ko tàmmee dëñ kumpa lu xew nga bëgg koo xam waaw léeg-léeg da ngay ñëw sax bi yëddu mbiru nit ñi ngir kii après loolu téye ci sa làmmiñ garantie yi lii duggaaj ma ma ma garantie la àjjana yow loolu day jafe ci yow waaw comme mooy mooy alwasail yi lay jëme ci lu xaram il faut nga dagg leen même bu dee ci cosaan gi du ñu xaram waaye boo ko kiiwee mu lay yóbbu ci lu xaram day jël al wasailu taxudu hukma jël akteey objectif ba fa ñu jëm moo tax nañ ci bàyyi xel quoi nañ ci bàyyi xel waaw xam nga fan la ñu boroom bi euh, digal suñu làmmiñ moom na cee tooy déggoo li sa yeneen saa waxoon waaja laa taza laa yazaalu lisaanuka ratban bi dhikrillah waaw bu mu deñ deñ salamen bu mu deñ di tooy xepp xepp xepp waaw xepp ci di tudd yàlla foofu lañ laaj ñu baril ko yaa ayyuhallazina amanu udkurullaha dhikran kaseera Allahu akbar yéen ñi gëm yàlla tuddu leen yàlla tudd gu bare bare bare bare bare bare foofu la kii waaye nekk di pël-pëlee tël-tëlee mbël-mbël ci loo xamante ne nii ah xam nga lu muy doon ëllëg xisaabu dañ la ci xisaab ëllëg de waaw moo tax xifdul lisaani daal mooy zimaagul amri <laughs>